أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا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 ñaar fukkeelu hadis bi ci buntub ñaareel bi di buntub tuub ñu ngi doon kon hadis Seydina Mawlana Abu Sa'id al-Khudri anhu tey ñu war a gis hadis bu bees hadis bii nag mu ci teg hadis la boo xam ne dafa gudda gudda gudda gudda gudd <laughs> il n'est pas question di ko filir gis nga buñ ko doon minimum mën nañoo jëlal quinze minutes minimum laa wax de quinze minutes rien que ñuy lire hadith bi kese te ne ma ma ne waaw te loolu dama koo yaakaar rek mais mën na ko ëpp sax kon nag dañuy ñëw rek di dem di jël par ndànk di dem ah di wax ci dem hadith la bu gudd gudd gudd gudd gudd gudd mooy hadith nañ déglu kon al imam dañuy wax rek dañuy noonu la ñuy demee ah. muy xadiis Seydina Ka'b ibn Malik bi muy nettali keroog tuubam gi ak ghazwatu Tabuk gam demuloon ak nan la tuubeeg booy loolu xam nga fii bi nag ku déglu siira bi gisoon nañ ko ci yaatal xadiis boobu euh, taayee jataay yee moom lañ doon bëgg a wax naan da sax yëpp la ñuy lire entièrement la ñuy lépp <coughs> la jàng ba mu jeex door a commencer bii moo moo taxoon sax ñuy wax waaw bu ñuy nekk jàng comme li nga xam ne noonu lañ baax bu ñuy jël benn xadiis jàng ko ba mu jeex door a commencé loolu bii nag moom day nekk exception ak yi mel ni moom waaw kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kon muy wax mu ne wa an Abdullah ibn Ka'b ibn Malik ah rahimahullahu ta'ala wa kaana qaa'ida Ka'b radiyallahu anhu min bay min baniihi hiina 'amiya annahu qaala <laughs> mu ne <laughs> al-imaamu an-Nawawiyu rahmatullahi alayhi mu ne wa an Abdillah ibn Ka'b ibn Maalik mu ne mu ngi jële ci Abdallah di doomi Ka'b Ka'b woof di doomu ku ñuy wax Malik wa kaana nekkoon na qaa'ida Ka'bin moo doon wommat baayam di Ka'b di di Malik di Ka'b bokk waaw Abdullah ibn Ka'b bi Ka'b ibn Malik Ka'b waaw min banihi ci parmi doomam mi mu amoon kii nii mooy doomam bi nga xam ne moo ko doon wommat nga ne lu xew bañ koy wommat <laughs> mu ne la xiina ami da xam ne ci la silmaxa ndax da xam ne Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu taala anhu dafa mage woon boroom bi da ko euh, mayoon ay fan après nag ci la euh, dafa dem ba mage ba bëti muuru mu silmaxa bi mu silmaxaa nag saxaaba la woon boo xam ne fekke na bay'a mooy comme ni mu koy waxe fii ci biir dina ko wax ci biir voilà moo tax amaan bi euh, aqaba yi hmm, fa bay'a karamal ansaara fil aqabati rabbi asbir alayhim wa bil karam no <laughs> saa yi bu fi gàmmu de ma ne la ah doo bàyyi mu waaye lii daf di gàmmu nga la waaye parce que nga dégg gàmmu baaxul yow loo moom gàmmu loo moom mais su lañ dëkk yow da ngaa ko meew amul bu fekk ko par rabiu euh, awal ngay xaar képp ku nekk kay ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow yaa ngi ci gàmmu saa su ne waaw <laughs> ci mbëgte mooy màggal rasulullah bi ci gën a màgg mooy am njàngaleen nii nga xam ne moom la ñuy fexee lañ lañ bët <laughs> waaw fa fa bàyyi al karama ansara fil aqaba waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di jaayante ah lansaar yu tedd ya ca aqabatu minaya ba nga nekkee Makka di ut ku ko fat ngir mu mën a doxal li nga xamante ne nii mooy diine mooy lii ko borom bi tabaaraka wa teg te gàll ko kon nag loolu lay wax nii euh, mu ne xiina amiya ba nga xamante ne nii moom Seydina Ka'b ibn Malik ci la silmaxa voilà ci la silmaxa ngandu poète la woon nag sha'ir la woon yooyu dina ko wax ci biir léegi mu ne annahu qaala moom doomu kan mooy wax Abdallah ibn Ka'b Abdallah ibn Ka'b ibn Malik moom moo ko wax moom mooy nettali mu ne annahu qaala nee na sami'tu Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu yuhaddithu bi hadithihi hina takhallafa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk moom mu ne doom ji mu ne man de dégg naa sami'tu dégg naa Ka'b ibn Malik di Ka'b di doomi Malik di sama baay alhamdulillah radiyallahu ta'ala anhu da nga xam ne nag arab bi nga ne mais euh, attention man amoon naa benn laaj arab yi lan moo tax du ñu wax baay diw <laughs> comme wolof eh, loolu affaire kii la rek affaire culture la waaw affaire aada la rek mooy réew mu nekk dëkk bu nekk gox bu nekk ak ñoñ ñu ne ak nañuy waxe xam nga waro fi fii mu ne képp koo baayam jaara ci turam noonu dañuy jàpp ni kii dafa teg kii amul benn yar quoi waaw kii amul benn yar kii moo ñàkk teggin quoi sa baay tudd Moussa Ndiaye nga naan ko Moussa Ndiaye <laughs> waaw ba loolu nag lu baax la parce al aadatu muhakkama waaw loolu nag boo demee foo dem bu fa xulóog yooyu bu dee ñoom noonu lañ ko jàppe noonu loolu lañ xam ñoom mooy dañuy wax turu nit ki buy wax baayam day wax turam wax turu baayam wala wax baay tur bi saa mu ab yii sama baay nangam ak nangam loolu kenn du ne waa ji moo ñàkk teggin ñaa ma gis ci hadith yi koo xam ne day wax baayam <laughs> Seydina Mawlana ibn Umar Abdallah ibn Umar bu muy nettali naan dégg na Seydina Umar ne mais waxul Seydina dane sami'a Umar ibn al-Khattabi <laughs> waaw kenn du la kii waaye lu tax waxul bàyyi dafa loolu mbiru tradition la rek waaw <laughs> wolof yi nag loolu bu ci jëmee ne nag kon wolof yi li ñu def baaxul kon lan moo tax kon bu nit nee woo baayam yaayam turam ñu ko naan kii def kiiwul dañ naan hé yow xanaa déggoo liñ la wax <laughs> al aadatu bi ñëwul ne yéen culture àddina bi yépp aaday àddina bi yépp na lépp effacé wu déedéet mooy bépp boo xam ne lu rafet la waaw lu rafet la ndax innama bu'istu li utammima salih al a'mal salih al akhlaq yonent bi saa saa ne nañ maa yebal ngir may mottali gin jaa tedd gin jaa rafet ah, yi nga xam ne mooy eh, eh, jikko yi <laughs> lu rëy lu rafet la loolu moo tax eh, boobu am solo. ci qaayida yi qawaayid yi al aadatu aada muhakkama dañ koy atteloo dañ ci bàyyi xel ci yoo xam ne mooy comme yu mel nii waaw alam daal xawaan ba bil ma'ruf ci njekk loolu comme que mooy njekk ci ñii bu leen ñëw ne leen eh, nekkatul njekk digi leen déedéet kon nag ñii tamit manoon ñëw yow en tant que wolof naan lu tax mu naan kambam na Maalik te bàyyam la lu tax waxul abi wa shaykhi wa nangam ak nangam na la yaay boo ko waxee baax na yow mais bu ci wax keneen ne kon nag mu ngo mu ne kon sami'tu mu ne dégg naa kaabam na Malik Kaab di doomi Malik di sama baay radiya di baayam moom radiyallahu anhu yal na boroom bi gërëm ko yu haddisu muy nettali hadisahu ah nett muy nettali son récit histoire am nettaleem xiina keroog bi nga xam ne taxallafa an rasulillah ci la baña mooy jamono ja nga xam ne ba yonent bi alayhi salaatu salaam dajal euh, mobiliser nit ñi ne leen nañ leen dem xare ji Tabuk moom demul mooy jamono joo jële fii ghazwati kañ la xaw fii ghazwati Tabuk voilà ca xareb Tabuk bi la amoon ah mooy juróom at mi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam te mooy xare bi mujjee def nañ ko fi <laughs> fàttalekul et hadith yu am na fi foo xam ne gis nañ ko fi. waaw tabu ah ma ne la non man moom nekkuma fi nag la tontu parce que affaire bi manoo tamit bi kii di fàtte waaw yow tabu euh, tudduñu ko fi fii ba wax fii hein tudduñu ko fi léegi déglul euh, woon waaw euh, saa yow itam ah yow hadis kat bi lan la kii doon wax. bi mu naan wa an abi abdirrahman jabir ibn abdillah ak wa an abi abdillah jabir ibn abdillah al-ansari radiyallahu anhuma annahu qaala kaana kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazatin bi muy wax naan fa qaala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-marad loolu mooy ci buntu bu njëkk bi waaw bi mu ne wa rawahu al-Bukhari an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a rasul ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam ah, waaw saway del bàyyi fàtte yu bari ah, ndax ah, fàtte waru fee xaj insha allahu taala léegi kon ñu jàll kon tabu bon duñ ci nekkaat di waxaat parce que waruñoo guddal surtout hadis bii nii moom moom sinon rek euh, mën nañoo jël ay fukki jataay wallahi waaw te loolu nag euh, laay bëgg éviter tuuti voilà mu ne kon jamono ja nga xam ne cala àndul ak yonent bi sa salaatu salaam nga xam ne ba fii ghazwati Tabuk ca xareb Tabuk léegi loolu dina ko nettali loolu lépp mooy dañ lay jox ci biir récit bi yoo xam ne moo lay wan ne lii après mu nettali la loolu ah. mu ne qaala kaabun qaala wax na kaabun léegi nag muy nettali doom ji di abdallah di nettali nag li nga xam ne baayam loolu la ko nett loolu la dégg mu koy nettali mu ne qaala wax na kaabun sayyidina kaab radiyallahu anhu lam ataxallaf an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati tabuk dañuy gaawa ah. mu ne lam ataxallaf man wutewuma waaw mooy ba ñu maa ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam mooy mu dem man ma nekk ca gannaaw bañ a dem loolu masumaa dal waaw masumaa dal man Kaab ibn Maalik ar Rasuulillah wëlli yonent bi alayhi salaatu salaam muy dem xare dem man ma toog moom mu dem bàyyi ma ci gannaaw loolu masula am illaa lulut fii ghazwati Tabuk fii ghazwatin ghazaha ci benn xare bu yonent bi alayhi salaam xare loolu masumaa dal masuma koo manqué ba mu des fii ghazwati Tabuk ci xare ah qat illa fi ghazwati Tabuk ghayra waaw sauf que anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr xare Badar dew ma woon manqué na ma raté naa ko nga ne ah Seydina Kaabu waxoo waxoo sànq ne yow masoo dem radiyallahu anhu masoo wute manqué benn xare Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu dul xare Tabuk après nga ne ñu sauf que xare badar moom boobu it manqué kon lu tax mu ne lu tax mu ne walam yu'atib ahadan taxallafa anhu mu ne yonent bi saa saam ŋàññul mooy yeddul walla yeddul plutôt yeddul yeddul lam yu'atib yeddul ahadan kenn taxallafa koo xam ne wute na anhu wëllit ko mooy ba mu keroog ba muy dem badar ñi ñi nga xam ne ci saxaaba yi ànduñu woon ak moom radiyallahu anhu radiyallahu anhu ànduñu woon ak yonent bi alayhi salaam ci xare Badar amul kenn ku ci borom yonent bi alayhi salaam daal di daal di euh, daal di yedd lu tax ndax innama xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax li ko waral mooy yonent bi alayhi salaam dafa génnoon keroog bi nga xam ne ki lay dem Badar xare Badar dafa génnoon xare taxu ko woon a jëkk innama xaraja li amoon ba des mooy dafa génnoon rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wal muslimuuna ak way ngëm yàlla li yuriduuna iira Quraysh li leen taxoon a jóg te moom lañ namoon moo doon kari njëggum waa Quraysh mi nga xam ne moom la Abu Sufyaan Saxr ibn Harb al-Umawi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ndax tuub na après daal di woon jiite muy caravane Quraysh bu siiw bi seen njëgg mu siiw ma nga xam ne moom la yoroon jóge woon bilaadu Sham jóge woon Sham te alal waa Makka waa ñii gëm yonent bi alayhi salaam te ñu génne leen Makka ñu ñëw gàddaay si fii ci Medina ñuy jël seen alal di ci boole ko ci seen alal ñoom di commerce ba pare te buñ bi ñuy dem di jënd marché bi bu ñuy dem ak a ñëw dañuy jaar Medina Yasrib mel ni daal lii daal mooy di leen nar bi waaw maa jël sa alal mais sa buntu kër laay jaar ngir dem boole sama alal ak sa alal yi ma nangu foqar ci ko. jën bi sama commerce di romb sa buntu kër te manoo ci dara waaw léegi nag <laughs> yonent bi alayhi salaam nag ak way ngëm yàlla wal muslimuuna way wommatu yuriduuna la tax yonent bi alayhi salaam daal di woon yedd kenn ku génnul ndax ñoom yuriduuna lii bu nam woon mooy ayra Quraysh karavaanu Quraysh boo bële nga xam ne seen alal da cee newoon moom lañ bëggoon a teg loxo waaw xatta ba looloo doon kon looloo doon objectif bi yonent bi sallallahu ba muy génn di dem dana woon nañu xoji nañu kari Abu Sufyaan ndax ah ñi mu yónni woon ah dafa yónni woon aynan yónni woon koo xam ne mooy mission d'observation ñoo xam ne ñooy dem yëpp dul ko Abu Sufyaan est jege si na ndax ba muy dem yóbbu am nañu demoon xooli mu rëcc bii nag ñu dem ba ni nga xamante ne nii noonu la ko eh, kenn ci ñoom daal di ñëw wax ko ko waaw ne ko Abu Sufyaan a ngay jege ak caravane Quraysh bi loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam daal di génn hatta jamaa allahu ba ni borom bi di de dagale taala mi kawete yéegut baynahum diggante ñoom yonent bi alayhi salaatu salaam ak jullit ñi wa bayna aduwwihim ak seen diggante noonu Quraysh ala ghayri mi'at ci loo xam ne amul woon rendez-vous badar keroog xare badar du rendez-vous buñ joxe ne nañ leen dem nañ daje bërëb sàngam déedéet amul woon benn kii waaw ndax waa Quraysh hein waa Quraysh bañ déggee Abu Sufyan il était quelqu'un de vigilant comme ni nga xam ne noonu lañ ko yaatale woon dafa ndànk woon lool te muus bokkoon ci way rëy xelu arab yi waaw bi muy dox foofu yépp yor caravane nga xam waa Makka ji bés bu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tegee loxo crise économique mooy am Makka waaw ah gars yi dañ naan yi ci monde beeg fii <laughs> premier tay 2 mars 2023 sooy <laughs> ah waaw waaw gars yee ngi naan lan crise inflation mars noir ci France ndax négociation yi doon négocier prix yi ñu war a doxal ci at mi jeex na démb te léppay nar a yokk yëpp yokkoon na sax dina yokk kay waaw <laughs> dix Chabana <laughs> mille quatre cent quarante quatre non Quraysh Abu Sufyaan xam ne bés bu ci yonent sa sa sam tegee loxo ci seen njëkk bi seen caravane bi crise économique maa ko waxaa crise lañuy lañuy lañuy la ñuy def ñoom waa Quraysh moo tax mu doon yónni ñoo xam ne ñoo koy yëddul mbir yi di di ay ay avant premier ñuy jiitu ngir xool est amul du di kat wala ak danger bu nekk ci yoon bi ba mu yëgee daal ci gàttal que ni am na ah, am na ñu xam ne yeneen saa saa yónni leen ñu ko doon seet ci la yónnee. ndaw mu dem wax ko waa Quraysh waa Quraysh mobilisé wu Abu Jahl waaw al al al al aduw al-ladud waaw noon bu yées bi ta bon di waa Quraysh waaw naan leen adriku ayrakum waaw dab leen seen njëkk bi gaaw leen ngeen teg ngeen gaaw former une arme bu gën a dem ndax bu ñu yéexee rek suñu noon bi wal iyaazu billah julli yonent waaye saa saa ci jublu dina jël suñu njëkk bi Abu Sufyaan yónni na dom dom waaw waaw léegi nag di wër di mobiliser waa Quraysh ci gàttal ñoom ñëpp ñu génn defu gàngoor gu rëy rëy utali bataar ngir défendre seen njëkk bi bañ demee ba ca yoon wa Abu Sufyaan rëcc daal di yónnee ndaw ne leen dem leen armée Quraysh bi nañ dëpp ndax borom bi muccal na suñu yëkk bi Abu Jahl al mal'un ba Utba ibn Rabi'a nee nañ dem Abu Jahl ne pet nañ dellu wallahi la naridu Badra wa wat nañ ci Yàlla ne nañ dem ba Badar waaw Badar dinañ fa teg suñu tànk wa nusqa al-khamr ñu daal bi ñuy servir li nga xamante ne nii mooy sàngara bu ko defee musiciens yi daal di ñuy wayal ñu daal di ci gërëm yi dóor fa benn way benn spectacle boo xam ne la yasma'u bina al-arab amul kenn ci arab yi koo xam ne dinañu dégg suñu génn bi suñu mobilisation bu forte bi ñun waa Quraysh lu dul dinañu tiit waaw Oh, ba fexee wax Abu Jahl wax ko waxi te eh, ah, daal di koy dugg wax yu ñaaw ba ba nag gis Hamiya gi jóg mooy gis boppam waaw ne dinañu xam tey mag moom moom mii nga xam ne du dara ab tapet la dina xam mag moom tey kan moo kan moo fi ragal bi waaw ci noonu daal ci après xare ba am bañ bañ bañ dumaleen waa Quraysh waaye loolu la naan ah innama xaraja rasulullah li am ba des mooy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam li tax Badar man ma ne leen dew ma te boolew ma ko ci mbir yi parce que ki ñi demul woon sax yonent ba ne saa saam ŋaññu ci kenn ndax dafa génnoon la ko taxoon a jóg mooy njëggum Quraysh te sax keroog yonent ba ne saa saam bi muy génn am na ñoo xam ne dañ ne ko xaaral ñu dem suñu kër waajal yi jëli suñuy mbir jëli suñuy mbir ah. suñuy war waaye yooyu mu ne leen déedéet damay bañ mu raw ma comme ni ma woon njëgg mi rëcc ma na ma rëcc woon ba muy dem Sham bu may nekk di xaar ñii di jóge fee ñii di jóge fee loolu day amaana ñu rate ko mu romb ñoom nañu génne waaw kon nag loolu la ne loolu moo tax yonent waaye sa sam ngàññul kenn ci ñi demul woon te man bokkuma ci woon dew ma woon li leen taxoon a jóg mooy njëggum Quraysh ba borom bi dajale leen taala diggante ñoom radiyallahu anhum ak seeni noon ala ghayri mi'an ci loo xam ne amul benn rendez-vous mu ne nag waaye walaqad man Ka'b ibn Malik walaqad dëgg-dëgg shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laylatal aqaba waaw mu ne walaqad dëgg-dëgg shahidtu daal di war naay seede fekke naa man Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu maa rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam moom lañ doon wax sànq ah fekke woon naa li nga xamante ne nii ànd ak ndawal yàlla bi laylatal aqaba mooy bésub aqaba aqabatu mina foofu la ca mina ba nga xamante ne nii ca la doon lan ca la eh, doon jaayante moom lañ doon wax sànq ba nga naan ma ah sawaay bu di da ngaa nar <laughs> <laughs> waaw <laughs> waaw mooy ca aqabatu Mina bam doon dajale waa lansaar ngir bëgg ñu ko fat nangul ko loolu le wooteem bi ngir fat ko moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak condition ya nga xam ne moom la leen tëraloon charte ya ñoom ñu nangu ko woom waa lansaar mu ne man nii fekke woon naa ci jata yoo yële fekke woon naa ba bu dikk Aqaba ba na keroog bi nga xam ne tawaasaqna ala islam ci lañu ci lañu eh, eh, daal di dëppoo d'accord ci condition ci tout nekk ay jullit waaye ci condition ya nga xam ne charte ya nga xam ne moom la ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon euh, euh, euh, tegal mu ngi noonu tuub waaye nangu koo fat nangu koo jàppale mu ne wa ma uhibbu an li biha mashhad badrin wa in kanat badru adkara fi an-nas minha waaw mu ne wa maa uhibbu te man soppuma man Ka'b ibn Malik anna lii biha mashhad Badr man soppuma gis nga Aqaba boobu ma fekk laylatul Aqaba jaayante Yonent bi alayhi salaam duma ko jënde wa maa uhibbu te bëgguma anna lii wa maa uhibbu te bëgguma anna lii ka mu nekk lii ñeel ma biha mashhad Badr mooy jënde Badar mooy Aqaba jënde ko Badar mu ko loolu bëgguma ko wa in kaanat badru ne bu dee ne ghazwatu badar badr azkaru moom la gën a tudd mu azkara fi naas moom la nit ñi di gën a tudd ndax li nga xam ne moo gën a siiw te mooy bi nga xamante ne nii ah ndax dafa rëy waaw moo tax nit ta bokk la mooy tagg féetewul kaw ñu ne kii badri la fekke na badr ghazwatu badr ndax moo tax Seydina Jibril alayhi salaam dafa laaj yonent bi alayhi salaam ne ko yéen ñi fekke Badar ci yéen nan nga leen jàppe mu ne ñi gën ci ñun mu ne ñun itam malaaka yi noonu la waaw kon nag mu ne même bu dee ne Badar la nit ñi gën a tudd ah te moo gën a màgg ca ñoom ak tudd de waaw man moom parew ma jënd ñu ne ma woon kaay ñu weccoo man ma fekke Aqaba yow nga fekke fekke woon Badar ah? man fekke naa Badar nañu weccoo man ma fekke léegi Aqaba yow yoolu Aqaba ma am ko yow yoolu bar mu ne moom duma ko jëndee loolu ah. man moom wuu Aqaba ndax nag mooy fondement wu buñ d'accord woon yonent ko man ngaa ñëw loolu est-ce que Badar kon nag moo tax mu ne loolu moom ko jëndee bu dee ne Badar moom lañ gën a tudd ci biir nit ñi. kon nag nii nii le Seydina Ka'b ibn Malik daal di mëmbës tëre daal di def introduction ci nettali bi nga xam ne moom la bëgg a nettali ci wàllu li jëm ci ghazwatu euh, Tabuk keroog ñàkk a demam ak ñàkk a ànd ak Yonent mi alayhi salaatu wassalaam ak ban lien la am ban lëkkaali la ak buntu tuub bi loolu lépp dinañu ko gis. waa fii waxu wóobi tuub ma ne la waaw ah parce que affaire est-ce jeex dana ma déedéet ma ne la kon nag mahlan mahla ruwaydan ruwayda